aarifina billahi suñ ñëwaan ci ñoom ne leen diw am na fatxu mooy àgg na ci yàlla dañuy wax ne dem leen teg ko ndax moo ngi julli bu dee moo ngi julli rek ñu ni fatxu bi moo nga amee xadaratul qudsi suñu julli ñu xam ni am na leneen lu ca laxas te loolu mooy maanaam naaw ñu ngi ko yàlla nee nañu gëm yàlla dëgg dañuy jël seen alal di joxe ci yàlla dañuy tabe joxe rek day daal waaw loolu am na solo tabe baax na yeneen nee na benn garab la bu nekk biir aljanna ay branche moom ci kaw ak ku tabe da ngay jàpp ci benn branche yow ci am garab gi day def ci ay branche am ñëpp jël jël dugg biir aljanna tabe na solo tabe day dugal far tabe day dugal far ku tabe da ngay joxe te kuy joxe da ngay dugg far tabe day musale day mucc ku la gën a tabe moo gën a mucc ci at bi ndeysaan ndeysaan tabe day indi joxeel tabe day indi joxeel taxaatu taxaatu loolu yonent bi joxante leen ay at yëre ngeen bëgg te nit doo leen noonu noonu noonu tey teraanga bi yàgg ci moom rek leen mën a saa diw yi dama ko jàppee xam nga yàlla jëru ko de ah kii ni may defal ci lu baax xam naa ne lii lii lii dañ ko dañ lii daay noonu la ko defee rek laay dañ ko waxal dañ maa lii lii daay lii bëri ah teraanga bi di ñëw ci man rek waaw noonu lay defal ba daal di mujj sopp la nag day daal yàlla nee na ulaika ñii ma tudd groupe yii ma tudd ñi nga xamante ni suñu déggee tur yàlla seen xol vibre un ñi nga xamante ni suñu déggee alquran seen yokku ñi nga xamante dañuy wéeru ci yàlla ñi nga dañuy julli ñi nga xamante ni dañuy génne azaka di joxe seen alal ci yoonu yàlla yàlla ne ne nekk ulaayika ñoom ñii ma humul muminuuna ñooy ñi gëm ñooy borom fas fas yi xaqan dëgg dëgg dëgg dëgg fas fas xaqan bii mooy mbir mi parce que ku àddu ci xaqam bi naa fekk la te naa fekk musiba la yàlla nee na sayidina Muhammad bismillahi rahmani rahim ida jaaka almunafiquna lu ñuy wax qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina lakadibun ittaxadu aymanahum junnatan fa saddu an sabilillahi innahum saa ma kaanu yamaluun dalika bi annahum kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahuun yàlla nee na naafiq yi suñ ñëwee taxaw sa kanam yow Muhammad dañ naan yow yonent ngi yàlla nga ñun ñoo ñu seede ñu yonent yàlla nga kon ku wax ni laa ilaha illa Muhammadu rasulullah rek taxul nga nekk jullit biir déedéet yàlla nee na wallaahu moom yàlla yàlla mu xam na ni innaka naka yow Muhammad la rasuluhu yonentam la waaye tamit wallahu yashhadu gis nga bés yi bokkuñu fii dane ida jaaka almunafiquuna qaataalu nashhadu ñoom wallahu yaalamu wallahu yashhadu kon yaalamu ñëw na yashhadu ñëw na nashhadu am na bii naa seet yee ko wax bii yàllaa ko wax bii yàlla moo ko seedewaat digal ko ci naafeq yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen kàddu yi lu mu neex neex du ko gëm ndax ay ay naafeq lañ naafeq mooy ki nga xamante ni su Seydina ne wala daalin ñu ne sunni Muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam te fekk seen xol ya la seen làmmiñ yi wax seen xol ya fas ko yàlla ñu jàll musal loolu nag mooy feebaru réew mi hypocrisie moo tax kenn wóolu kenn nit da ngay wax ak mu jub wor nga wax ak nit ah lii de yow rek laa ko wax nga koy jël ko ci réew ñëpp di ko na koo wóolu mu wax la waaw léegi ana kóolu de léegi nga gis ñoo xamante ni soo leen di xool sax ñu commencé bëgg a jooy ah man li ma def ci adduna ah waaye man li ma li ma def commencé mu nekk yi fii laa jaar ak jiw fii laa jaar ak jiw li gën a nekk ay trente cinq histoire te yëpp dëgg la du rebal ñun dañoo koy rek parce que bu ñu dëkkuwoon police du am suñu dëkkuwoon gendarmerie du am suñu dëkkuwoon justice du am parce que kenn lool kenn kenn gaay kenn waaw déjà kon ñi ñu ñi ñuy julli ci biir fu julli biir amee yéegal biir dina fa am alquran nee na inna alladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فينا المؤمنون حقا فيهم الكافرون حقا mooy ñii mooy juróom yi waaye nee nañ yéefar yi fii mooy ñii mooy ñi nga xamante ne dañoo weddi yàlla weddi yonent yàlla bi woote yonent yàlla yi te kat bu ñu toll dañuy jéem a tàggale yàlla ak tam bi gis ngeen nit ñi yàlla nee na seen nit ñi seen jaay jaay ci ci nit ci diggante yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ça c'est grave waaw lu fi lu bi baaxul ñun daal dañuy gëm yenn yi wala pour ñu baaxul ñun lu ñu neex gëm lu ñu neexul tànn yàlla nee na ñii def lii rek wulaay ko wul mu ne saay saay suñ biir bànn yi biir wéggkat yi yàlla ne biir nekk naa yi biir mooy ñii yàlla nee na wa aatat naa leen biir inna azaban muhina mu ne du ma ñu mu ne defaa sama jox ak yàlla yàlla ñu yàlla mu moo ko kon jullit yi nañ góorgóorluwaat delluwaat ci kon ci liimaan delluwaat ci yàlla ñu wax naa ne nit ñi seen pas-pasu laa ilaha illa allah moo ci nekk waaye pas-pasu laa ilaha illa allah boobu am na virus yi ko song mooy adduna mooy bànneex mooy bànneex adduna mooy musique bi musique musique bi mooy musique bi mooy fête yi mooy émission télé yi émission télé yu bari yi te lépp ay caaxaan la production ay nit ñu bon la ñuy def waaw yow mënoo am sa gàmmu trente minutes bi ñu tegal na ko ñu jël vingt quatre heures mu def soirée bi la mu jug la yaa ngi soog a jug yaa ngi soog a yeewu vingt quatre heures waa loolu ak a neexoon nga leen def ko ca jàkka ja ak a neexoon nga seet am naa xalaat ci guddi nga ko xool na muy jëflanteeg taalibeem nga filmé ko xool na muy demee jàkk nga filmé ko xool na muy wasifa nga filmé ko xool na muy defee xadar juma nga filmé ko def ko émission njëriñ yi tamit am pour la am faya émission diine yi nekk ci rajo yi ak ci télé yi amul benn doomu xaaxaay bu jullit bu dem ci sponsor yi loolu lañ ko nekk ci télé yi am doole parce ak ko ak musique ñooy dem sponsorisé ko lu tax ñuy biir bi duñ sponsorisé émission diine yi xoolal fatwa boobu euh, Cheikh Hadi Niass lu tax duñ ko sponsorisé dem jël ko dix millions wala boog ne ko man feek yaa ngi émission bi maa la sa état semaine bu jot soo dem ci émission bi jox naa la vingt mille francs état mais noonu la émission diine yi mais encouragé wuñu bu ñu def ba ñu critiqué ko ba ñu bàyyi ko ñu génn beneen bu a yi moom jël di rangale di tege te dem nañ ba jëkkulu xale yi yi jërëjëf bi émission petit galle grand galle pour lan pour lan xale yi ñu def jaay xale yoon seen sont des enfants wax naa ni man waaye maa ngi leen di xamal lu bees sax lu am xam leen ni la sunu maam suuloo mbir mu bëri sulli leen ko xam-xam yooyu amatul woon ci kaw suuf mag ñu suuloon nañ ko kàddu yéen leen ko xotti nañ ko denc nañ ko sëñ yi dem nañ suul yi ko may teg xëlëm xëlëm bi mu nekkee ci lam ci xëlëm bi nit ñi daan ñu dee ñuy gaañante ñii di am lu gën a pour nekk ñoo gën a wax ay jullit yow dóoram benn doyam na ab jullit bu jàpp morom di dóoram daal doyam na sëkk gàtt sax nga boole ko nag dem wuti ay jinne ki pangolo ki ay calana ki ay xambati lu nekk jël ko di ko sëf doomu jàppoo moo tax ku ñu réussir rek alko ku ñu réussir rek alko moo koy daal di ñooyam jaay xërëma ci di ko di jël ci frigo yi di dem ci ciwanteer euh, euh, yi fa tam la suñu génnee jëli jël yi pour ñu doomu jàpp bu lay def ko ci fuur li mu wax bu takk génn ngeen def ci nit def ci frigo mais yooyu dafa garaaw jëlu jeex jëli sa bato dem ba am ragal yàlla wóoru yàlla babalaa ji nag daan wax ne su la su yàpp yëpp meloon ne la sëriñ am yoon ay góorgóorlu ñu ñëpp ñu fexe nekk ko fekkee ay saan ñun benn pas-pas lañu waroon am waaye ay pas-pas lañu am moo ngi nii nasa daam benn pas-pas lañu waroon am muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah waaye ñun ay pas-pas lañu am ne ma lu léegi nii mbay Ba Ndiaye comment laajte nga ne man Cees waa laa pas-pas la te yow waroo nekk Cees waa su ma laajte nga ne ma sénégalais nga su ma la waxee léegi Modou Lo Balla Gaye nga wax ma ci nga faral su ma la waxee léegi Barça ak ba beneen bi waaw nga wax ma ci nga faral su ma la waxee léegi Manchester United ak Manchester Chelsea bopp nga wax ma ci nga faral dañ ciy xeex sax faral. yooyu ay pas-pas la te loolu moo tax nekk pas-pas jullit déedéet kii laa faral kii mooy sama musicien kii moo may yëngal kii moo may daaneel dégg nga dégg nga léegi li ñuy wax ci réew mi diw laay de diw laay sentir doo leen dégg loolu man moom laay sentir doo leen dégg yow war ngaa sentir lu dul yàlla war ngaa sentir lu dul diw la wax nga naan diw laay sentir te yeneen nee na kooy sentir ne yéen a bokk ngeen dëkk wallahi ba ma toogee liise ca la gaa yi xotti yëpp dindi seen i way yëpp bàyyi yi seen ci seen la ñoom sunu ba ñoom boobu jamono sunu la ak euh, docteur Gris boobu ñoom ñii ay gaa yëpp ñoom ay éminent am ñooñu ñëwuñu ñoom sunu dox lool tubaab tàkkuwut ñoom docteur Gris ak nii boobu nii mooy sunu génn borom ci sa sunu guddi bi jamono boobu la moom rasulillah yonent bi nee na ku faam booru suumel wala nga faam Michael Jackson wala nga faam euh, Bob Marley borom boobu film bi wala nga faam surdo bi dox kii ñu xaj wala nga faam suba seku mi doon taaga ndey mag bàyyam wala nga faam Dr Dre wala nga faam Eminem baa nga faam mu ngoog ñoom jéeg-jéeg sax xale la waaw mais mag ñoom mag ñoom ñoom VIP big bi waaw ñooñu Bob Tali jamono la Bob Tali waaw ca mag ña la kooku di kilifa la waaw akkili wallahi ñi ñëpp koo ci bëgg si yomal yaa ngi yeneen boobu ngeen dëkk te nga bëgg président wax Sénégal bii tamit la même chose koo fi dégg ci ñëw ñooñu du ma tudd kenn parce que léegi wóorul comme am nañ ministre rek la lay tëj dégg nga li ko waaye ku mën ci bëgg ci ñoom ñooñu yow ma xiyaam yeneen bokk fa ngeen dëkk man waxuma nag قال تلحمي وعزامي وتم دون ريائي وجا شوقي لحب خير البرايا مدر اللطف أكرم الكرماء سيد المرسلين للبرايا سيد الله والد السلام moom moom day jeex moo ngi rappelé ñëpp à l'ordre nee na nañu góorgóorlu bëgg Seydina Muhammad ñu ne waaye loo koy bëggee mu ne loo koy bëgg bëgg ko sa xol mooy nag sa xol la mu ne léere ak sa xel ak sa ruu ak sa yàpp yaram ak sa deret yaram ak sa veen ak say taat ak say neer ak sa biir ak sa tànk nee na sa yaram ñu yëpp sunne Muhammad na ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñ ko defee su ëllëgee ñu ànd ak yeneen bi wala yeneen bi ñu ëllëgee yoo wax yàlla fu mu dem ñu topp ko fu mu dem naa affaire bi wala fu mu dem baax na fu mu dem nañ ko topp day sax ah gàmm soo ñëwee di fekk ñuy tëddee kee dem tëddee gàmm maa ko nga topp def ko rek yow lu mu doon seet topp ko rek xale ba la sëñ o jox moom la sëñ jox xaalis bi yow bul teg jëmale xaalis rek toogal rek di nga loolu yéen bi rek ànd ak moom wallahi doo ànd ak moom li nga am kenn du ànd ak moom di ko kenn du ànd ak moom di ñàkk wallahi la am xam ne moom la doon xeex ñu ngi ñu ngi leen dund ba ci sunu maam Cheikh El Hadj Malick ba ci sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba ba ci sunu maam Ahmadou Mbacke ba ci sunu maam El Hadj Abdoulaye Niass mu ne yooyu yëpp yëpp yëpp li ñu doon xeex rek mooy nit ñi nekk ay jullit pire dañ leen nekk mais dañoo jaar ak ñoom ci ay affaire pour ñu libre nekk ay jaamu yàlla loolu yàlla topp yàlla te leneen mu métti ba booba day métti war naa ñu ko gëm ci wuute seen pas-pas man day sunu maam Cheikh Ibrahima Fall bu buuri jolof ya bu buuri kajoor ya la waroon bokk waaye bu ñëwee dañ wut yàlla maam bi subaa da koo xool dañu sindi ko jàng ko sëriñ da lay xool waxta bi lu yàlla xam na soxba moom la suñ subaa mu ne wëlli yu sëriñ ba rek koo topp da nga koy natt ba feese ko ba xam lu mu lo lan lay jaar maam bi subaa ba mu pees ba ba ba mu ba mu dafa war a nekk ci moom mu bëgg a def ci moom benn pas-pas xam na ni doomu buur la danaa mën ay taxam tax di ñuy gis ngeen mu ne ko bul bul bul raxasati sax far sa war ngay daanu ci mooy ngeen ñi bul raxasati bu ko raxasati sax far mooy ngeen ñi xamal yow sax ngay ngeen xam yow xamoo ku la ngeen ne ko bul raxasati sa kawar comme kawar ga daal ñu ngi jiw daal kawar ga yokku na ba daanaka li raw muy jëli ñu ne ko yow da nga daan sol yére chaque jour yére bu bees gëstu waaye léegi benn yére bi war a sol jox bu ko summee mooy njaxati parce que bu mu bënnee rek mu defaraat mu mujj am couleur yëpp mooy njaxati mu ne ko waa léegi yow yaay jiwul bi tey nan mu ne ko yow boo toll teel a woy ci moom ñëpp mooy yàlla mu ne ko lu muy def mu ne ko saxal ci laa ilaha illa allah toog leen ñu waxtaan Ibra Faal nii Ibra Faal nii suñu góorgóorluwul di def li muy wax mooy wax sunu mbaax nii di sukk di naam sunu wóor yëpp dina ko jeexal ko dina ñu rey ñu lépp ak jeex ah moo tax ñu ne yow parce que xamuñu woon ci ñoom jëflante ah yow mii sa maam Baye Wal yow kenn ci sa rajo maam ngay indi xeex ndeysaan ndeysaan Baye ah, Wal li la mbir yi waa léegi yow kenn waxu la bul bul bul bii sa kawar bi loolu njëriñ su nekkoon loolu njabootu nit di njëriñ waaye xam na ni mbir mi di njëriñ soo jaaree ko pour yàlla yi jaar jeex na gerte ko moom dafa amoon lu tax jiwu gën a woon jiwu gën daan jiwu boppam di ko toppatoo ñu ne ko bul ko toppatoo bi léegi toppatoo yàlla parce que foofu la moom la mag ñëpp jaarale fan jaarale seeni góor yàlla ngir ñu am iman ragal yàlla gëm yàlla gëm bu yàlla seen zaahir ak seen baatin dañ koy jëmbal yàlla xool leen seen maam Cheikh El Hadj Ahmad Ba waaye xool leen ko mais xool leen ko bala nga xam da ngay dem Qatar Qatar la naan naan lu koy koy bu am dara bu ah, ah Ba foofu la toog ndax fekk mu fekk ko lii koy wax li yëpp naan ko yaay sutub bëlu yaay borom nangam ba dul njëgeen boobu naan def kéemaan yaag yooyu ba mu xoolee xam na ni yooyu du pas-pas pas-pas si muy gëm yàlla ragal yàlla seen ko jugee à l'âge de quarante ans quarante et un ans daal di dem tëngi dañu chef garantisé mais ngay yaakaar ni maam alal ko dafa xëy rek am ñu am ñu ba pour ko tuddee ñu ne wëlu la déedéet maam alaaji ahmad baro alaaji mëmul moom nekk ni ci jigéen ñi boppam nee na dafa ko chef garantisé ne sa soxna fii du lekk lu dul suuna ak ginaar ci jamono boobu ni mu méttee maama laa ñoom borom ne ko fii maa ngi fii ci daara ji maa ko yoreel ginaar maa ko yoreel suuna pendant vingt ans mu dundal ko jamono sëriñ pendant vingt ans moo yor ca moo yor dépense kër sëriñ ndax maama laa ñoom borom dafa teel a am ijaaba lu mu nangu parce que mu ko moo yàlla xawma bàkkaar loo ñaan mu nangu maama laa ñoom borom li muy dégg lu ndaw lu mu ñaan lu nangu maa ngi dafay da ngeen a xamul ni yaayam aram jaw maa ngi dafay mooy yaay balaa ñu wóor yaayam aram jaw dara ñaan balaa ñu ma bor ba mu koy ñaan loolu ci biir ñaan ya ci la dugg bi nit yi wul la nit yàlla la ci la jël njabootam yi woo ne leen dafa lu ma gis lu ma xam xam nga jigéen dafa am flair jigéen day gis jigéen day sentir leer. war na yéen wér bi kat def leen su leen jant ji wéree rek bu leen yaakaar ni saafara yi ngeen sangoo wala séeréer la déedéet jigéen day gis leer nga yaakaar nag sa liggéey leer toog ja rek bëgg a yàqu te def leen attention zikar yi salaatal nabi yii ngeen def way yi da lay jox bayre bul yaakaar ne saafara yi nga sangoo la wala yi nga takk wala li ngay wér la ay yaa ñu doog ay faramaana ay na ay déet lool de déedéet léegi nag yow jigéen ñi dañ koy sentir danañ di dañ koy xam moom ñu lay topp noonu su léegi dañuy ci yow dootul la baale ñu di ko nii dootul la baale mu waaw ma ngoog bismillah toppay gaa yaa ngoog ndeysaan yore waale suñu suñu saal waaw dañoo niroo de ah. ndeysaan. ak fi jege maa ngi jaar jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kon Maam Alaaji Mustafaa radiyallaahu anhu foofu la jaar ak sëriñam am na beneen sëriñam déglu leen nit da ngay xam sa kilifa dafa dem tey ba ñëwee xam nga def na li ñu sëriñam gërëm waaye Maam Alaaji Mustafaa alalam mu ngi doon jëlee ci. mbayaam daan dem di bay comme ni saalu saalu mi def saalu saalu mi dem di mbay ñu lay bay ak lan dem di ñaan di ñaan yàlla ñi ñi di la weexal moom la daan jël yóbbu yóbbu mbayaam naag alal yëpp dañ jox ko sëriñam addiya ci mbayaam moomu dem na tey ba ñangeen ñoom ñëpp ñu daw sëriñ ba day fajar dig ma ma laaj ma baaw kase mu ne ko ah yow de taal bi yëpp daw nañu mu ne ko waaye man du ma dem ma ma laaj ma baaw sëriñ ba woo ko mu ñëw mu ne ko pourtant de ñoom dañoo xamul woon de waaye aaya alquran bii de ku ko bind def ko saafara naan ko bés du la rey daal di bind saafara sa ne ko maa koy bind ci sama loxo mu bind ko ba mu pare def ko ñaari këll naan daal jox ma mala borom ne ko naanal ba yow ma xiyaam fes la laal loolu jàppal ma fes du la laal jël ma loolu may mbir la jàppaloo fes bi ma waral lu ko la ñaar téeméeri taali bi waroon a fay moom doomu ma ko fay seen maam dafa sonn moo tax njigéen doo leen gis ñu fooy diine soo gisee seen diine soxor parce que ñun dañoo am diine ci coono l'islam léegi l'islam sunu maam yi si coono lañ ko amee loolu moo tax seen xutba yi tàng seen waaraate métti loolu la ma nga maanaam lu ko dellu ci biir sëriñam yóbbu addiyee yow chef garantie moo ko may wér demal ko ijaasa chef garantie moomu daal di dem ba nga xamante ni dafa ñaan yàlla def xalwa ñaan yàlla daal di xëy yàlla ñu borom ñaan naa yàlla yàlla nangul na ma mu ne ko loo ñaan yàlla mu ne ko ñaan naa yàlla dem Makka yàlla nangul na ma ñaan yàlla su ne leen màkka su ma gisee xamul yonent nangul na ma ko li ma leen yéene xam naa ne amul bindee bu ko mën ci kaw suuf pour Seydina Muhammad dégg nga mu ko li ma leen yéene gërëm bu ma la gërëm bu leen may may leen ma rek ma daan yàlla fay leen mu ne ko li ma leen yéene li ma leen yéene yow El Hadj Baro léegi nag kenn kenn kenn mënu ko def ci kaw suuf pour Seydina Muhammad tabe googu yëriñ bi rek kaw ko waaw léegi nu may moom fii sëtu yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam nan lañ ci dem mu ñëw ci Cheikh Sidi waaye nag xam naa li ma bëgg ci moom sama am rek ko man xam naa ne yow sëtu waaye xaritam nga ndax da ngay gis moo tax ma lay bàyyi kala joxoon borom yi maa ngi dem maa ngi bor foofu la nekk sëriñ nekk ak moom nekk ak moom nekk ak moom ba mu sëriñ boobu mu ñëw mu ne ko amul bi mu ne ko lan day ko mu ne ko soo maam nee na kontaan na ci yow soo maam nee na am na lu gaa yi naan dañoo bëgg a def Thiès capital wér di yàlla soo maam nee na ñun décider ñu def Thiès capital bu ngëm yàlla ma ma daanu yàlla fayal waaye mu dem ay waay waay mu jigéen maa ko def ndigal wallahi ndeysaan may ma rek yàlla fayal maa ngi ñëw ndigal maa ngi maa ngi jéglu bu baax maa ngi jéglu bu baax waaye même ma rek ma daane rank ma toll ma mbokk ma mbokk mu ne ko tànn nañ Cees ñu def ko capital weddi yàlla mu ne ko ñun tànn nañ Cees ñu def ko capital ngëm yàlla mission bi góor yàlla yëpp taxaw nañ ñu ñaan yàlla pour mooy leen ko yow nag yàlla jox la ko te ñaanoo mu ne ko yow sa xol mi di nekkoon mooy ñu ñu mission bi moo soo demee ba ngay dëkk guy bu mag moo koy symboliser guy yi mu amee doole dëgër reen ya sax ci suuf noonu la si liggéey di saxee foofu ba yomal yàlla ne guy ne fànn ko ba nit xam ne guy la noonu la si liggéey di mette seet soo nee na nga dem moo lay gunge nee na jël na turu laa ilaha illallah jox na la ko soo nee na jël na turu bii jox na la ko bii dafa ci gaa yi ñu àgg ci yàlla bii noonu ñi lii moo di faagaagal ah, maanaam ñu ko bi ñu wàcc fii ànd ak benn taalibe la nekk histoire bu gudd la donc du ma ko toppee ci la ñu fanaan waaye gis ngeen seen maam alaaj Ahmad Baro alaaj moomu moo ñu ko wax loolu kenn du ko mottali ndax su boobaa am ñu njëriñ seen i kër maam alaaj yi nee na bu njëkk ñu ñu jullit ak ñu dul jullit lan daan boole suul ci benn ay sët sa sët yooyu fi ñun dañ koo dëkkee léeg-léeg sax ñu def dëkkee ñu daayira maam alaaj yi wax na ma fan maa la ko wax maama rajo nee na nit daan na dee da jaxaw ba def ñetti fan commencé neew nee kenn du ko laal soo xam ne na maama la jaxaw borom mooy dem sang la sang la defar la moom dong gasal la suur la soo moom nee na ku mus dee ci fekk kon fekk ba dëgg la ah tubaab waa ku dee ci fekk imam mii médecin la xam na kulee di fekk nan lan lay def dan lay taal taalaale lépp loo am boo ci du taal kate dan lay taal taalaale sa kër taalaale sa néeg taalaale say kudd taalaale sa lépp la ñuy taalaale rest baaxul xoola waaye su nit dee am ci fekk maama naa jaxam borom mooy dem ko sang ko jullee ko moom ndong yenu ko boppam moom dong dem gas moom dong suul ko moom dong ñu bis ci kër gi toog mais li muy def noonu ndax ndax daa jëli tubaab bi demoon nañ ba ci mer mu am na ci benn histoire benn taalibeem boo xamante ni tubaab bi dañoo ñëwoon ne ko dañ koy lakk mu ne leen du ngeen ko lakk maanaam li moom ne leen du ngeen ko lakk de ku ko taal tamit dina ñor ah ñoom ñoom dañoo ñoom dañoo war a sécurité fiyu ah ah ah am na kat am na duñ ko waxee dañuy jox ñuy tàkk waaw hmm. ah, wow ah ah joxoñ rek joxoñ rek joxoon rek. waaw laajal tubaab boobu. xam nañ dañuy koy def. waaw moom moom la ñu doon noonu def ba ñu fii ci Thiès. bi mu ñëwee fekk na fi lu nekk. fekk na fi ku nekk. fekk na fi ay saytaay yu mag yu fi nekkoon. ba mu ñëwee dana ko rek eh, looy def ñu ne ko ñu mën leen damay woote ci yàlla ñu ne ko xoolal bànneel yii yëpp ñu ne ko woote ci yàlla leen. ñii jàmm moo leen mag ñii dañoo ko xasaru dee ñii dañoo mbir bi métti dee. ñi bukkee lan lekk ñi noonu lañ ko waxee maa war a borom leen ñoom dañ fay ñëw ngir bëgg a woote ci diine xam nga gaa yu bëri suñu loolu moo leen sonal dañuy woote ci diine di waaraatee ci jooy yooyu te fekk yow yàlla waxu la nga woote yàlla su waxul nga woote mais sooy waaraatee soo waaraatee li ñu jël ci dàkk yi fàtt nan la mais bu yàlla su la yàlla waxee nga wax wax bi lay sax ci xol yi ba noppi ñu jëriñ jëfe ko mun leen ñooñu ñoo fi ñëwal seen bopp ngir tas islam man nag xëyul ba liggéey muy Seydina Muhammad moomu fi mu leen di ngeen xam man mi dañuy toog ba càgg rek bànn yooyu daan def loolu <laughs> am na ci loo xamante ne kenn ñëwal ko nekk bi ndeysaan waaw waaw waaye dañu ko bëgg daan ñëw ne ko dañoo bëgg a mel ni yow mu leen ku bëgg a mel ni man da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah suñu demee ba ci biir nag waaw dëgg la ñoo ngi góorgóorlu ci islam waaye dañoo bëgg a am li nga am mooy leer bi mu leen toog salaatu fatihi moo leen sax pare xam ma leen wér loolu la def ba petit sob yëpp mu tuubal leen petit sob bi laa wax waxuma Thiès waxuma Thiès petit sob bi yëpp mu tuubal leen waaw xeet yu gën a dëgër bopp moom la ko yàlla boole noonu moo tax kër gi du fay ndax ñu lay daal di séeréer la jëpp la te séeréer du wax séeréer du wax waaw boobu séeréer ba loolu wax na alaaj moom jigéen ne ko ah dañ loolu réew mi bari nay coow ku nekk ngi woote wax ji bari na ku nekk ngi wane kii naan télé bi ñoo ngi wax rajo bi ñoo ngi wax waaye mu ne ko ñun dara la saxal ci ñun njëgën séeréer lañu benn yoon lañuy tooy ndax ci maa lañu mu ne ko ñun séeréer lañu si si si ñeel lañu si ñeel si ñeel lañu kenn duñu rëkk te séeréer duñu ko loolu la seen góoru séeréer bi wax alaaj moom jigéen ndeysaan noonu la def nag waaw góorgóorlu ci diine jaamu yàlla topp yàlla mamalaaji nee na mamalaaji ma koro daanu dem pour ca jàkka ja foofu la daan jullee wala daan li jëm ci léppam yu weex da daan sol léegi léegi rek la daan sol yëri yu ñuul jaamu yàlla ci kar jaamu yàlla kese kese kese wala ko nit dem ba nga xamante ni moom nga réew su problème sàngam amee ñu ne demal seeti bàyyi diw su jeg jinni jàppale nit ñu ne demal seeti suñu bagala ku dëgër bopp soo amee moo mën a wóor waaye nag su problème amaat réew mi ñaan a ñaan jàng ay trente cinq mille kaamil nanguwul ñu sax ay juróom fukki nag nanguwul ñu ñaan dugg ay fukki xalwaat juróom nanguwul xam nga ñu wax dem leen seeti alaaji Ahmad borom mu soog ñu mooy boromam lu mu ñaan lu nangu ma xam ne borom la ñu ñëw seet kii jaan ji lu ñu sax moom la ñu ñëw seet si ne ko ñëpp ñaan nañ yàlla yàlla nanguwul fëggal ko su jëlee kurusam gi bala mooy bala mooy ñaan sax yàlla nangu ko yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku histoire waaye yow ñu woon ba mu taree say fi yomb ba àgg ca baatu xaara loolu yéen dégg ngeen ko waaye ko man leen tuuti église bi la sukk di tuur ndox di di ëbbali xam nga loolu yëpp ñàkk jëfe sunna la sooy ëbbali da ngay teg sa génn bi nii bu dee sa loxo góor soo dee nii la ñu ëbbalee waaye koy ëmbal tamit da koy boole ka aw billahi min cheytan rajim sinon leen iblis day dugg sa biir ci saw ci mag yu ci iblis baaxul ñu day ci waxal génn ko ci nga ci di def loolu iblis yaa yaa yaa sal yaa ko léegi nag moom muy tuur ndox rek daal di ëmbali naan jinne ji daal di jël gémmiñam daal di jël loxoom jinne ji teg ci gémmiñ gi gémmiñ gi bañ ne dootul tëdd mu ñëw ci baax la ne ba maa ngi wax ne leen ñun dañoo maandu sëriñ am nga sëriñ yi léegi soiñ buulu loo xam naa am naa tegtal waaye ni loolu loolu tegtal lépp am nga sëriñ ne fan laa yow kañ da ngay aay kañ ci kii ay ay ci ay saabara ay ci ay wird wala nga aay ci suuf kii mais sëriñ boo xam lépp nga mën lu loo xam ne am naa tegtal man ngi mel ni woon noonu ñu ne maanaam boobu ne leen fii affaire yu jinne suñ fakkalaa ci mënu suñ fakkala moo suñ fakkala ci dem leen ca moom waa ji daal leen mbokk yi man fii laay deeyee ne leen mënut wax kii moom may man baax a dee maa ngi leen borom laa di wax wax ko doon xam ne waa ji mu bëri wax la dafa jug rek daal di jàpp sama neen dafa jàpp rek daal di jul ñaari rakka ne ko tëddal ci laal boobu mu tëdd mu commencé jàng sëy bi allahumma sallallahu alayhi wa sallam القديم المتعظم بالعظمة والكبرياء المتفرد بالبقاء الحي القيوم قادم القدر الجبار الطاهر الذي لا اله الا انت ربي وانا اعبد عن سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها فانه لا يغفر ذنوب الا انت يا غفور يا شكور يا حي يا كريم يا صبور اللهم اني احمدك وانت المحمود وانت الحمد على ما خصصني به من مواهب رغبي واوصلت اليه من فضائل السراعي واولدني به من احسانك وبوسني به من مدنه الصدق عندك والدني به من المنه الواصله اليك واحسن به الي كل وقت من تجعل الدنيا جعمي وتوفيق لي والاستجابه الدعاء ان اناديك داعيا مناديك راحما وادعوك مصدر ومصدر مبارك وحين ادعوك راجع فيك فكان المؤمن بك في المواطن كلها وكل جار حاكما حبيا بارا ولي الكتب كلها نازلا وعلى الاعضاء كلهم نازلا وللخطايا والذنوب كلها نازلا وللعيوب كلها ساكنا لما اخذ امرك وبرك وخيرك وعيشك واحسانك ومستعين منذ انزلت لدار الكبار والكفر والاحتبار لتنظر ما اقدم من ذلك كله والقرار والقامه والاحياء والناس مجال الفراغ ومجال زياره حقيقتك يا الهي مولاي خلقني من النار ومن جميع المطالب والمطالب والمصائب والمعارف والمغارب والنوادي والهموم والشقاوات والذكر والهموم بما أصحاب البلاء يقول بجهل الغداء إلى إدارة من جهل الجميع وأمر من كل التفضل خير شام وسمعة كامل وبرك لقام وفضل قال إذا أنه متواضع عن معين متجرة لم تكتب في جواري وأمن تقوي صدق رجائي وحسامني وصاحبتني بأخطاري وكرمتني بأحساري وأحمد أمري بشمك وقد أحسن من قدر مقرأي ولم تشمك في أعدائي وأحساري ومن مرماني بسمي وكرمتني شرما علاني فنحذر يا الله أنا أنزل عليك للحاسدين وظلم ظالم شرا وعنيد ومن تحت سؤال الحاجة أنك يا أكرم الأكرمين وما بيني وبين عليك وبين ربك الأربع وبين المشرق والمغرب واقتفى القرآن عني بنور قدسك والذي قام بجلال مجدك واقتعنا بمسرة قهرك واهلكهم ودمرهم سلمنا كما ذلك الأخطار من أسيائك وضربت لقام اليوم من أسيائك وقد أخطرت على العضايا من أسيائك وقد أخطرنا على الكافرات من أسيائك وهل يبقى عينها ودمرت الزجاجين التي يقصر مقربين أخبارك يا رب ربنا جنبنا على جميع عليك وحمد لله لا يوكل فلا يعرف ولا لا من لا من يدري يدري ولا يستطيع يعتصي والتقديم مكتوب في لغايه ما جحدي والنام تنزي خير من ذكرك وعمل الابناء التحميد والتمجيد وغايه التوحيد والاخلاص التقرب والتقديم حتى في كل تعبد تعبيد لم تعد قدرتك ولم تشارك برؤيتك ولم تعلمك ما هي فتكون الاشياء المختلفه مشاهدا ولم تعين اذا عبدت الاشياء على العجائب المختلفه ولا تتاكد وهم يجب اليك فاعتقد من كان منك محظورا بمن تعلم بك لا يبلغ قرب من ولا ينال قرب الثاني ولا ينتهي اليك بطنا بمجد جبروتك ان تبع عن اتباع المخلوق لاتباع قدرتك وعلى عندك التاكيد بها وعملك ولا يتخصم على اي ذات ولا يدعم على اي لا احد يدعي لك حين فقد ولا ولا عند حضرة حين بلغ النبوة كالذي يرسم عن تفسير ذلك وانا حدثنا وقول عن كل ما عجل قوم ذلك وكيف يوصف كل ذلك يا رب الله الملك الجبار القدوس النبي الذي لم يزل ولا يزال ازليا باقيا ابدا سرمدا في الوجود وحدك ليس فيها احد غيرك ولم يكن اله سواك لكن حاله ثم من الذي من واجب منك ضمن حاله يا مدن كتيبه من قلنا له li ngay jàng bu mu jeex foofu la yem wallaay sama benn maam lay dund mu ngi yéexal sëriñ bi ci aajo déedéet suy soog rek bala muy sori tuuti rek yàlla nangu xanaa xam nga maam lay dund su ñëwaan ne ko jigéen dafa toll ci diggante mu ne waa bismillah seet leen ko ko dimbali say fii lay toll bala muy àggal ak doo jigéen su jàmmaatee ni ñu ne ah seet leen lu mu mu ne xaar leen اللهم صل على محمد الحق ممكن وقدم المتعلق بالعبد الكبرياء بشروا جانب واحد lu xew ñu jàng sëriñ ñu ñëw seet ci ko ndeysaan daal di koy seet ba noppi daal di génn quoi bi ñu génnee doomam nee na euh, mu daal di woo bàyyi ne ko papa ne <laughs> ko papa waaye dañ ko bàyyi li mu waxaat waaw lu mu wax ñu ko bàyyi bi leen damay dee ndeysaan ndeysaan te ngeen ko bañ a rek ci mooy mooy yërmal yàlla ci kaw su ngeen bëgg ko rek bu ko rek buñ bëgg mu dee kii mooy yéen man yàlla di ko suuf dafa yàgg mën ko wax ko ñii leen dafay dee non xanaa ñu ko daal ñu ko ndox sax yi benn benn benn ci yéen ñu fàttu comme soo dee islam jeex فاسأل آجي وملائكته